julli xam nga ñaar ñetti mbir moo mën a nekk ñetti kaar mooy ci ñuy jiite soit imam bi te cas bi mooy premier cas bi mooy di jaadu te la nit ki war a def loolu ñépp a d'accord ne moo gën waaw mooy lan mooy nit ki bala moo yëkkati boppam ah ci rukoon bi mu rukoon wala sujjóot bi mu sujjóot na xaar ba imam bi yëkkati boppam waaw naxaax ba limaam bi yëkkati li nga xam ne mooy boppam waaw mooy ci buy sujjóot buy rukkoo buy kii lépp mu bàyyi ba imaam bi def ko ba pare moom mu kaa dooraa def lii ñépp d'accord nañ ci lii mooy bi nga xam ne mooy bi gën te loolu mooy loolu ñenn ñi ne lii sax mooy farata bi ndax boo deful lii yow def nga lu xaraam loolu benn cas moom beneen cas mooy mooy <laughs> jamono ji ngay def moom la imaam bi di def imaam bi mooy buy rukkoo nga rukkoo ak moom hmm? buy sujóot nga sujóot ak moom mooy même ak kii nga koy defandoog moom loolu beneen kaa bi la mu am beneen mooy bi nga xamante nag waa ji moom daa jiitu imaam bi voilà waa ji dafa ñëw jiitu li nga xamante ne mooy imaam bi waaw waaw alors que leen saa salaam yow léegi ñetti kaa bu njëkk bi ñëpp xam nañ ne mooy bi nga xam ne moom la leen saa salaam doon digg innamaa ju'ila al imaamu li yutamma fa ida kabbara fa kabbiru wa ida raka farka'u waaw wa ida qaala sami'a allahu liman hamidah waaw fa qulu allahumma rabbana lakal hamd waaw kon yoneen saa sam dane innama je imam dañ ko def ngir ñu jiidal ñu koy topp waaw bu rukkooy na ngeen rukkoo ba tamit doon na ko wax fa idaa kabbara wa fa kabbiru warka'u te loolu lay ne mooy da koo def ba pare yeneen saa saam ne fa idaa kabbara imaam bi kabbaaree wa raka'a mu rukkoo fa kabbiru na ngeen kabbaar warka'u na fa innal imaama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum mu ne ndax imaam bi yarka'u qablakum day rukkoo avant yéen wa yarfa'u te day yëkkati qablakum avant yéen laata yéen kon kay lii ba pare mu ne fa tilka bi tilka fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa tilka bi tilka waaw ba pare mu ne bu nee sami allahu liman hamida fa qulu allahumma rabbana lakal hamd waaw kon lii lépp wa ila kabbara wa sajada fa kabbiru wasjudu waaw waaw fa inna al imama yasjudu qablakum wa yarfa'u qablakum ndax imam bi day sujjóot laata yi yëkkati boppam laata yéen mu wax ne yeneen saa ne fa tilka bi tilka kon lii mooy <laughs> day leer ci ne euh, lii la quoi waaw waaw waaw mu ngi noonu moo tax al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ci al minhaj mu ne maanaaw maanaaw lii nag mooy ij'alu takbirakum lirruku' wa rukuu'ikum ba'da takbiirihi waaw min ar-rukuu'i yakuunu ba'da waaw waaw waaw mu ne maanaam mooy def leen seenu kabbaar seenu rukuu ah, ngir ngeen boo neen kabbaaree ngir rukuu ak bu ngeen di rukuu ginnaaw moom bi mu defee allah allahu akbar ngir rukuu ba pare ba rukuu mu ne na ko noon seenu yëkkatiku ci rukoon bi day nekk ginnaaw moom kon lii mooy li nga xamante ni lool la léegi nag <laughs> lii la lii mooy mbir mi léegi nag mu des daa am fii loo xam ne boroom xam-xam yi mooy ñett yiñ la wax nii léegi ñëw ci ñëw ci ñëw ci waaw ñëw ci ñëw ci ñu xool waaw mooy boroom xam-xam yi ñu ne nag moo na al imaam al qaadi Iyaad ne ima hadiisu comme fa idaa kabbara fa kabbiru wa idaa kabbara wa raka'a fa kabbiru warka'u mu ne lii moom haadaa yaqtadii anna takbiira al ma'muumi laa yakuunu illaa ba'da takbiiri al imaam mu ne lii moom li ñuy wane lenn kese la mooy allahu akbar gi nga xam ne moom la ki ñuy jiite di def du nekk lu dul imaam bi def ko ba pare waaw li annahu ndax moom jaa'a bi faa'i ta'qiib mooy dafa indi fa bi nga xam ne waaw ida raka wa raka ida di wane ne mooy bu lee amee ba pare la waaw mu ne wa huwa mazhabu kaffatil ulama lii nag mooy mazhabu li ëpp daanaka boroom xam-xam yëpp wala xilaafa amul wute annahu que moom laa yasbiquhu al bi takbiri wa salaam mu ne parce que benn affaire am na waa xam nga lii mu nga doon wax xam nga rukkoo ci biir julli ji la ak sujud mais léegi bu dee Abdullah imam bi mooy ki jiite dafa njëkk wax imam bi allahu akbar hein <laughs> hein bu dee ne yow waa ji moo lay jiite mais laata mu naan allahu akbar mooy bi naan imam bi naan dane allahu ak laa ji mu naan bar gi àggagul ci bar gi yow nga <laughs> yow sax bar daanu imaam bi waxagul allah akbar waaw moo tax imaam Nawawi nañ taxaw tuuti imaam Nawawi wax waaw bi fa idaa kabbara fa kabbiru mu ne lool nag fii amrul ma'muumi bi an yakuna takbiirahu bi an yakuna takbir bi an yakuna takbiruhu aqiba takbiril imam mu ne lii day wane ne lan que ni allahu akbar bi ma'mum bi def loolu du am lu dul ginnaaw bi ko imam bi defee ba pare wa yatadammanu mas'alatay mu ne lii rek am na ñaari mas'ala yu fi laqatu loo xam ne woon la làmboo ihdahuma benn bi allah yukabbira qablahu wala ma'a mu bañ a ne allahu akbar avant imam bi waaye bu mu ko defa dongo bal li am ba'dahu mooy ñetti xaal yi ma wax après falaw fi takbiratil ihrami naawiya lil iqtidaa bil imaami wa qad minhu harfun lam yasih ihraamul ma'muumi bilaa mu ne bu dee mooy cas bi wax léegi exemple bi ñu wax bu dee ki ñuy jiite <laughs> dafa commencé ne allahu akbar ba pare moo kii la imaam bii la yéene nag ci mu ngi julli ci gannaawam boo koy jiite mais sauf que ba imaam bi naan allahu akbar léegi laa da muy àgg ci mbar gi sawaay <laughs> mu ne loolu kooku moom <laughs> benn xaraf bar ji ar imaam bi àggagu ci sawaay dóor na moom allahu akbaram ci diggante bi bu boobaa mu ne kooku moom <laughs> eh, wérul ihraama mooy dugg ci jullam moom ma'mum boobu de loolu amul wuute kooku moom wéru ba lam yasih wérul ihraamu ma'mum yi li am na wu ndax lan nawaa dafa dafa dafa dafa dafa dafa yéene al iqtidaa topp roy bi man lam ah yusir imaaman bal bi man fa yusiru imaaman ida faraga min takbir mu ne barke moom dafa yéene topp koo xamante kooku mujjul nekk imaamam waaw parce moom parce que imaam da yow nga jiitu ko ci li nga xam ne mooy ubbi julli kon loolu kan nan la jiitu ah waaw <laughs> waaw kon loolu la il faut kooku sa imam boobu pare ki la war a jiite pare ci takbir bi ba pare mu ne beneen masala wa saani annahu yustahabbu kawnu takbiratil ma'mum aqiba takbiratil imam wala yata'akhkhar falaw ta'akhkhara jaz wa fatahu kamalu fadilati ta'jili at-takbir mu ne ñaareel beneen masala dañoo sopp le fait que mooy allahu akbar ji ma'mum wax mu nekk ginnaaw bu ko imaam bu waxee ba pare wala yata'akhkhar bu mu fa nekk rek di yéexal comme ñenn ñi ngay gis dañ koy def imam bi da naan allahu akbar ba commencé tari ñoom ñu ngi taxaw de dara terewuleen bu dañoo dañoo yéex a ñëw jóge nee ñëw déedéet ñu ngi ci sàppe si taxaw imam bi ne allahu akbar jàng na fi eh, duwaawul istiftah ñaan bi ngay ñaan booy tàmbali ba commencé tari ba dugg ca biir yeneen saar ñoom ñuy door a wax wala sax commencé kii ñuy door a wax allahu akbar parce que ñu woon ci seen yeneen yoo xam ne di xooli moon wala di puusante eh, ki nangam te di yàkkam te imam bi mu ne loolu jaabuwul nit ki di yéexal ah bu mu ko yéexal walla falaw taxara bu dee yéexa tuuti waxuñ la bu jaaza loolu mën naa nekk waaye nag daal dina koy rëcc li nga xamante ne nii mooy matu gënéer gi nekk gaaw def takbir ci yoleen saa saa ne fa iza kabbara fa kabbiru Allahu akbar akbar léegi nañ ñu ñëwaat ci li al imam al qadi ah rahimahullahu taala doon imaamul Qaadi kon moom moo ni ñëwoon ne fa iza kabbara fa kabbiru moom loolu day wane ne lii te ne takbiiru ma'muum bi du nekk lu dul ginnaaw bi ko imaam bi defee ndax faa bi nga xam ne tànqi mu ne loolu mooy mboolem jumuwaayu mazhabu mboolem boroom xam-xam yi mu ne amul benn wuti annahu la yasbiqul ma'muum bi takbiiri wa salaam mu ne amul wuti que ma'muum bi amul droit. moom la la imaam na naan laa yasix waa ji bu jiitoo benn xaraf imaam bi dese ko moom mu ne allah akbar ki ubbi julli ci kooku moom na ko leer ne kooku ak ak dugg ci lixraamam mu wéru waaw moo tax imaam al qaadi Iyaad rahimahullah mu ne wala xilaafu amul wuute annahu laa yasbiquhu al ma'muumu bi takbiir wa salaam illaa inda Shaafi'i <laughs> mu ne wérul que ne mën na ko jiitu ci ma'muum bi jiitu takbiir bu dee lool imaam Nawawi wax na ci léegi wasalaam ak tamit sëlmal illaa lu dul inda Shafi'i ca imaamu Shafi'i wa man laa yaraa rahimahullah ak ñi nga xam ne gisul irtibaatu salaatul ma'muum bi salaatil imaam mooy jokkaloo jullit ki ñuy jiite ci jullit imaam bi mooy lan mooy ñi imaam bi de façon euh, moo moo bëgg a wax fii mooy que xam nga Shafi'i yi dañ naan nit ki mooy salaatul euh, mutanaffil xaw xalfal non ah, wala surtout al al muftarid xaw xalfal mutanaffil comme julli gi nga xam ne moom la kii naa kii koo xam ne day julli farata di julli ci ginnaaw koo xam ne day naafila wala vice versa mel noonu mooy bokk ñàkk bokk yéene loolu ku mel ni ñoom Maliki yi rahmatullah dañ ne non il faut ñoom kii jiite ak ki muy jiite ñu bokk yéene Shafi'i yi ne non c'est pas obligé. te loolu nag ñoom Shafi'i di wax loolu insha allah moo gën a dëgër parce que ñoom hadith Seydina Muaz bi lay ci la la la la tegtaloo waaw Seydina Muaz bi nga xam ne mu ngi ci sax yi ne da doon jiite radiyallahu anhu ay da doon jullee yonent bi alayhi salaam gée ba pare dem koñam jiite waa koñam gée léegi nag bon Maliki rahmatullah ñoom dañ naan bon kon doom doon jullee sa saa salaam naafile la woon mais loolu dama naan yow diggante man kan ci ñun mooy daw di julleeg yoneen saa salam yoneen saa salam di jiite julli jooju ngay julleeg yoneen saa salam farata farata gée nga jàppe loolu naafila tax mooy way moo tax loolu moom du wax ju dëgër ko wax moo tax loolu Shafi'i yi wax insha allah moo gën a dëgër loolu mën naa nekk waaw mooy kuy comme koo xamante ne boo moo tax ñoom ñu naan la nit koo xam ne day julli tisbaar wala <laughs> waaw loolu nag mën na bizarre ci ñi nga xam ne xamuñ dama dugg ci jàkka ji julleeguma woon tisbaar waaye tàkkusaan moo jot imaam bi julli tàkkusaan waaw gaa ji di nodd non iqaam léegi nga war a taxawal léegi man bu dee maalikee yooyu dañ naan la demal nga julli sa tisbaar ba pare nga ñëw fekk ci leen Shafi'i ne la mais am na lu nekk non mooy yow bu la neexee nga ànd ak ñoom mais nag da nga yéene leneen yow bul yéene tàkkusaan tisbaar nga yéene yow ku la gis ci biti nii day jàpp na yow imaam bii yéen a bokkule waa tàkkusaan bi doon julli dëkkate yoo noo tisbaar la loolu lay wax nii <laughs> waaw mu ne wamal laa yaraa ñi nga xam ne gis irtibaatu salaatil ma'muum bi salaatil imaam mais ñoom waxuñ ne ñoom côté yéene bi lañ wax les kantaa yi ci des yëpp dafa jokkaloo moo tax nga la da ngay bala nga sujjóot da nga bàyyi ba imaam bi sujjóot ba yooyu yëpp mooy yi muy active yi muy def da ngay xaar bam def ko ba pare voilà mais bu hadith yi yoom Seydina Abu Musa al-Ash'ari yi ak yi Seydina Abu Hurayra yi ak yii yëpp day wane ne ak yeneen ak yeneen fa iza kabbara fa kabbiru loolu day wane ne loolu nañu topp imam bi ci wàllu jëf waaye bu dee yéene hadithu Seydina Mu'az bi radiyallahu anhu dafa ñëw wane ne yéene obligé ki ñuy jiite ak kii jiite ñu bokk ko voilà léegi nañ continuer xool al <laughs> wallahu ta'ala alam al imam moom ki nga xam ne mooy al qadi Yadda nu ma eh, eh, eh, al-Maliki dëkkoon fii ci Rabat ci Maroc rahimahullah daal di wax mu ne nag <laughs> mu ne wa anna sawaaba fi'lul ma'muum wa lii dëgg nag mooy ma'muum bi daa war a def zaalika ba'da fi'lil imaam yi mooy bi ko imaam bi defee ba pare mu ne waxtalafu idaa fa'alahu ma'a mooy wute nañ nag bu dee da koo defandoo boobu lañ doon wax ne ñépp xam nañ ne xaal bi moo gën imaam bi sëgg nga door a sëgg bu ne Allahu akbar nga bàyyi ba pare nga door a wax. li muy def ak yëpp nga bàyyi ba mu def ba pare nga def waa léegi nag deuxième cas bi mooy bii waa léegi wute nañ nag bu dee da koo defa ndox bi mooy en même temps waa joo xam ne moom imam day sëggandoo ñooy sujjóotandoo bu imam bi sujjóot buy allahu akbar bu defandoo ko moom ci saasi si géndoo da ngay foog ne ñi ay seex lañ xanaa wala takkandeeru imam bi la déggate yoo déedéet am maamum la dañ koy jiiti mu ne nag foofu la wute bi am mu ne wali ashaabina yaani almalikiya suñu mbokk yi ñun alqaadi Iyaad di maliki rahmatullahi fii qawlaan am nañ ci ñaari wax al ijza wa adam am na ñu ne non waaw non bu dee ñoo ko defandoo lool garaawul wa adamu am ñu ne non non non bu dee defandoo ah. mu ne wa kadhalika na ko no ittafaqu daal dina ñuy dëppoo ala annahu la yusabiqu bi af'alihi kene du jiitu imaam bi di njëkkalanteeg moom ci ay jëfam wa sa'iru aqwalihi fi salat ak mbooleem waxam yi ci yi muy wax ci julli wala yafalu ma'ahu waaw te ko defam moom wa anna sunnata liy sunna moo ittiba'uhu fiha koy topp moom imaamam léegi mu ne waxtalafu wute nañ fi ittiba'il ma'mumi al fi af'ali hal yakunu ma'ahu fa idha shara'a al fi ruku' raka'a bi ithri wala yantaziru tamaama rukuu'ihi aw yakuna ba'dahu wala yarfa'u hatta yarka'u al-imaam wala yarfa'u hatta yarfa'a wa hakadha fi saa'ir al-af'aal kaza kama jaa fi hadha al-hadith thumma léegi <laughs> léegi après mu tudd ci imaam Maalik ay ay wax yu wuute mu ne waa wuute nañ ci topp gi nga xamante ne moom la maamum bi di topp ki nga xamante ne ni ah mooy imaam bi cay jëfam ndax da koy defandoog moom wala loolu de toute façon wax nañ la loolu wala day xaar ba mu def ko pare wala da koy defandoo loolu wax nañ la ne de mbir mi lenn la ima yoneen saa sam li ne fa innal imaama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum loolu leer na imaam bi day yëkkati avant yéen di sëgg avant yéen loolu dafa leer naññ que ne loolu moom nit ki amul droit di yëkkati avant wala di ci avant imaam bi wala di ko defandoog moom parce que qabla moom mooy lu mu def ba pare waaw moo tax euh, kii ne <laughs> waaw <laughs> waaw euh, al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mooy euh, <laughs> bon kii d'abord ah nu mu tudd al imaam al-Baydawi rahimahullah comme ni ko saaxibul fath waxe muy al imaam al haafiz ibn hajar rahmatullahi ala mu ne imaam al baydaawi wax na ci al mu ne al mu ne ak keneen ku dul moom al itimaam mooy jiite mooy di topp koo xam ne mooy nekk ku ñuy jiite mu ne al iqtidaa kanta topp ki ngay jiite wala itibaa ak ànd ak topp ko di ko roy ba pare topp ko mooy lan an an an ay jaalal imaam imaama moo nga def imaam bi mu nekk sa imaam li yuktada bihi wa yuttaba ngir nga koy roy di ko topp comme li hadis bi wax innama ju'ila al-imaam li yutamma bi wa min sha'ni at-taabi'i an la yasbiqa matbu'a dafa bokk nag ci mbiru ki nga xam ne mooy toppaate mu bañ a jiitu ki muy topp wala yusaawihi mu bañ a def ak mooy kem moom tolloog moom ci def yi di ko defandoog moom wala yataqaddamu alayhi fi mawqifi te tamit du ko jiitu ci taxawaayam ci bërëbam bal li am ba des yuraaqibu ahwaala day seetlu di scruter yati ala isrihi bi nahwi fi'li muy def la muy def ginnaawam wa muqtada zalika an laa yuxaalifu fi shay'in min al ahwaal loolu nag li mu yenu mooy mu bañ koo ci dara ci xaal yi moo tax imaam an-Nawawi rahimahullah ne mutaaba'atul imaam moom af'aal mu ne topp imaam bi parce que les saabal lii bu daa leer innamaa ju'ila al-imaam liyu'tamma bihi fa idhaa kabbara fakabbiru loolu ay liggéey la waaw wa idhaa raka'a farka'u wa idhaa rafa'a farfa'u wa idhaa sajada fasjudu wa idhaa raka'a farka'u wa idhaa qaala sami'a wa idhaa rafa'a wa qaala sami'a Allahu liman hamidahu faqulu rabbanaa lakal hamd loolu ay digle la moo tax mu ne loolu moom loolu moom farata la ci jëf yi nga xam ne ñoo feeñ waaw waaw waaw waaw mu ngi noonu <laughs> waaw waaw akbar waaw waaw waaye nag bu dee bu dee léegi bu dee kii noonu tudd euh, euh, Hanafi yi rahmatullah alayhi <laughs> mooy ñoom dañuy wax ne te ne topp googu dëgg la bi gën mooy ngay def après mais nag na mooy di defa ndogu imaam bi loolu tamit koo def doy na ndax lu bu boobaa mooy maanaawu topp it imaam mooy topp nekk di am ku lay jiite loolu mooy al imtisaal ngay def comme li muy def te ku def lu mel ni lu bi def kooku mën nañ koo boole ke ne kooku bokk na ci ñu nga xam ne ñu ngi def li comme li imaam bi def mu ngi koy topp mais sauf que loolu mooy problème bi lépp mooy yeneen saa sam lim ne imaam bi day fa inna al imaama yarfa'u qablakum wa yarfa'u qablakum mooy avant kon loolu loolu day tere li nga xamante ni mooy di defandoo moo tax loolu dañ koy tere voilà al muqaarana waaw waaye di njëkk a def loolu dañ koo tere li nga mën a def mooy après bu imaam bi defee nga daal di def waaye pas mu def nga fekk yow yaa nga def ca boppam ca saase ah, ngay defandoog moom wala yow fekk na nga pare <laughs> loolu laysa huwa laysa huwa bid'a wallahu ta'ala alam kon daal mbir mi mooy lan mooy mbir mi lenn la euh, mooy de façon euh, bu dee ne nit ki dañ koy jiite amul droit di jiite di jëkk imam bi wala mu koy wala mu koy defandoo moom waaye waxuñu ko muy xaar ba daanak imam bi jóge position ba nekkaat ci beneen muy door a daw di déedéet a'lam bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab léegi nag euh, buñ ñëwee ci côté li yeneen saa salaam ne borom bi wax waa ji ragalul borom bi daal di def amaa yaxsha ahadukum idaa rafa'a ra'sahu qabla al-imaam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himaar aw yaj'ala Allahu suuratahu suurata waaw mooy <laughs> oh. waa mooy loolu suurata himaar boobu <laughs> ra'sa himaar ñenn ñi parce mooy himaar amut xel waa loolu moom nu mu <laughs> def sa xar kanam def sa bopp boppu ximaar boppu mbaam wala soppi la sa yaram nga yor forme mbaam ñenn ñi ne non c'est que liñ ci jublu mooy du du du da koy def mooy ci côté maanaa la quoi waaw waaw ci côté maanaa la que ne mi mooy mbaam dafa xaw a mooy ni mu demee quoi mooy du animaux yëpp bu ñuy wax koo xamante ne nii di di di ñu koo xam ne. mooy am xelam vraiment daa xaw a kii lool daa defe bu baax dañ naan sawaay sawaay xool ko moom moom mbaam la rek sawaay comme yu mel noonu quoi gars yi ne non côté boobu lañ koy waxe rek ñeneen ñi ne non ci zahir bi la mooy li ngay ré yow li ngay li ngay li lay yokk mooy borom bi soppi la mbaam ci saate waaw wala bopp mbaam waaw te lool bul yaakaar ne xeetu yonent bi alayhi salaam ah moo tax imaamul xaafiz an-Nawawi rahimahu euh, al-xaafiz ibn Hajar mu ne gaa yi nga xam ne moom xamalahu axarun ala zahiri dañ la noo ci lii la mooy def la mbaam il il la maani'a min jawaazi wuqu'i daalika loolu amul lu koy tere mu am ci xeet wi ah imaam al-Haafiz ibn Hajar mu ne wa saya'tii fii kitaab al-ashriba ad-daliil ala jawaazi wuqu'i al-masx fii haadhihi al-umma mu ne ci téereb imaamul Buxaari bi muy muy Shara muy Fathul Baari dina ñëw ci kitaabul ba luy wane ne possibilité boroom bi soppi ay nit ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bii def leen leneen mu ne te lool mooy wa huwa xadiisu abi malik al-ash'ari fil maghazi waaw mu ne tax mooy xadiis sayna abu malik al-ash'ari ci boo demee al-maghazi mu ne nekk na fa zikrul xasfi loolu loolu wa fi aaxirihi te dem jeexe dana wa yamsaxu aaxarin qiradatan wa xanaazir ila yawm al-qiyaama borom bi soppi ñenn ñi def leen ay goro ak ay ay ay mbaam ay poor ba yowmal qiyam di taxaw kon nag ñu ne lii loolu la ah. c'est pas que waa ji parce balaada googu ni nekk ci mbaam moo nekk ci moom noonu la ko borom bi mu jë non <laughs> waaw <laughs> waaw kon nag euh, euh, euh, nga xam ne mooy lëkkaale bi entre balaada ak waa ji dafa ak balaadatu ximaar nga xam ne seen bopp yi daa xawa a kii quoi <laughs> waaw kon nag loolu wallahu taala alam kon daal ci kaw nii mooy lii lépp day wane ne vraiment lii lu garaaw la moo tax imaam indi ko fii gën mooy tëndakul ñu lay jiite ngay jëf ci imaam bi. kon loolu lépp day wane ne loolu vraiment lii jëf la joo xam ne daa xaram comme li ko waa jum jumhurul ma ak boroom xam-xam yi di waxe loo xam ne moom boroom bi da lay soppi def sa bopp bi boppu mbaam boppu an wala bopp forme mbaam moom eh, loolu mënu la nekk loolu nekk te liñ la doon wax ne la. yow loo fi njëkkante njëkkante <laughs> ngir gagner du temps hein mooy de toute façon manoo sëlmal avant imam bi <laughs> waaw waaw <laughs> kon nag sawaay tee ngaa teeyal sa xel bi teg ko ci li ngay def te bu nga bañ a nekk di njëkkante waaw waaw te léeg-léeg li ñuy njëkkante sax bi ko defi vraiment mbir la yoo xamante ne ñu la ko waxee c'est des futilités